mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله mbokk jullit yi ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd wi weer wi nga xam ne mooy weeru alquranul karim di weeru njëggal di weeru ubbil jullit bunti àjjana kon nañ ko baaxoo def rek fii ci jumaa ju mag ji ci Darou Moukhty ci dëkk bu tedd bi ñu dalal borom xam-xam yu mag yi ci weeru tedd wi ngir ñu indi ñu tomb boo xam ne tomb bu am solo lay doon ngir jullit ñëpp mën cee jariñ kon ni ñu ko waxee rek te ñu ngi dalal menn mbokk moo xam ne mi ngi tudd Serigne Moustapha Diop. sëriñ Moustapha Diop moomu du ñàkk rek ñu xam ne tuuti ci ay jaar-jaaram sëriñ Moustapha Diop moom mi ngi gane àdduna dëkk bu ñuy wax Ndar bu Saint-Louis bu mu gane àdduna muy Ndar nag foofa la jaar fi doomi soxna yi baaxoo jaar muy njëkkee ci téere bu tedd bi di alxuraanul karim kon dëkk boobu mu gane àdduna muy Ndar foofa la jànge alquranul karim ba am saxaada bu kawe bi ñu mën a wax ne kon saxaada bu kawe bi mooy mokkal alquran wala bind ko kon sëriñ bi ndar kooku la jàng alquran ba mokkal ko bind ko gannaaw bi nga xam ne mokkal na alquranul karim ci la daal di suuboo nag ci njàngum diine mi njàngum mi nga xam ne moom lañ baaxoo jàng Sénégal mu njàngum majlis wala ñu ko wax majalis kon ci ndar kooku ci waajuram mu tedd woowu ko jàngal alxuraan foofu it la tàmbalee jàngee xam-xam ba jàng ci moom lu baree bari waaye yëmu ca dafa daal di wéyaat ci yeneen sëriñ yi nga xam ne ñoo fa nekk di boromi xam-xam mu dem ci ñoom jàng ci ñoom lu bari ci xam-xam ba daanaka euh, laata mu génn gis nañ ne li mu war a xam lépp xam na ko xëy na dafa génn waatam doon gëstu waat yeneen xam-xam rek waaye lu aju ci wàllu diine ak lépp laata koy génn jàngale ko fi Sénégal fi nga xam ne fi la fi la fi la cosaan moom euh, loolu nag ci la fi bàyyi ko nag dem Mauritanie foofu it na fa ay xam yu baree bari waaye yëgu fa dafa daal di wéyaat dem ci dëkk bu ñuy wax Libye Libye googu nag fa la sunu borom dogalee mu am diplôme yi ñuy bëgg a tudd nii Libye googu fa la jàngee ba am licence ginnaaw bi nga xam ne am na licence itam yëmul foofa dafa continuer waat di jàng ba am diplôme bu ñuy wax maîtrise diplôme bu kawe kawe la ci njàng naka noonu itam fi mu ñu wax ak yéen def na testu doctorat doctorat ba suñu borom defal na ko ci tawfeex ñu ngi ko def ci al islam fi muwaajahat masruhul xasmu saqafi al francophonie fi xarbi ifriqiya loo loolu la def tesam ci doctorat euh, sëriñ bi kon mën nañoo wax ni kon ginnaaw bi ko suñu borom defalee tawféex ci diplôme kaw yooyu ak njàng mu kaw yi moom xam ne ko fii ci Sénégal laata muy dem génn ci la xam ne moom la moom doomu soxna baaxoo baaxoo xëy ak ci gont kon fi mu ñuy wax ak yéen ab jàngalekatu alquran la ci Touba Mbacké ci daara ju wax Taysirul Asir fii taxfiisul Qur'aanil Karim ci daara jooju ñu wax muy muy tuddee Taysirul Asir ci Taysirul Asir ci makkal alquran kon sëriñ bi foofu lay nekk di fa liggéey ci tool bu rëy boobu nga xam ne ci euh, téere borom boobu ñuy wax alquran karim ak jàngale xam bi loolu mooy ay jaar-jaaram ci lu gàtt rek kon bu ñu guddal dañ koy jox rek mu ci moo doon bi nga xam ne tànnaloon nañ ko jox ko. muy alquran ak sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu nga xam ne benn mënu ci dem bàyyi sa morom ndax alquran euh, mooy sunna sunna mooy alquran kon rek bu mu guddal dañuy bàyyi sëriñ bi insha allahu taala yàlla na ko suñu borom defal tawféex te guddal aw fanam li mu yéene ci lislaam lépp suñu borom defal ko kon dañuy bàyyi sëriñ bu rek mu dugg ci moo doom bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi leen di nuyu di jox seen nuyoo gën jaa gën di leen balu àq di leen balu àq eh, di leen ndokk suñu bopp ci jotaay xam ne jotaayu ko jotaayu tudd yàlla la ndax alquran ak xadis fu ñu koy waxee foofu jotaayu tudd yàlla kon yal na suñu boroom nangul ñu suñuy koor ak suñuy naafila ak suñuy tudd yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa yi toog def géew di tudd yàlla mu ne waaw yéen ana lu leen tax a toog ne ci lii ñu ne ko ñun day dañuy tudd yàlla ak di ko sant ngir lim ñu gindi ba ñu mi ngi leen ci puukarewu malaayika yi kon yàlla suñ borom def suñ jotaay bi mu bokk ci yi xam ne incha allah taala nag dañ ci alquran al xadis bi maanaam jëflante ak ñaar yooyu di alquran ak xadis كيف نتعامل مع القرآن الكريم والحديث الشريف tomb la boo xam ne ci gi mat naa waxtaane di ko waxtaane du xew yi mukk di ci waxtaan du jeex mukk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wan gannaaw daf noo wax ne taraktu fiikum amrayn maa in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitaab allah wa sunnati wax ne maa ngi dem waaye bàyyi naa leen ak ñaar yoo xam ne fii yéen a ngi ciy jàpp du gën a mukk bii mooy alquranul karim bi ci des mooy sunnaam di al xadis sallallahu alayhi wa sallam kon xam ne moom moo garanti suñu diine moo garanti suñu njub moo garanti suñu texe ci àddina ak alaaxira mooy alquran ak sunna loolu kon waxtaane ko moom du jeex saa su nekk war nañ koy géewal di ci waxtaan mas tay jàngal saxaaba yi ba mu yàgg mu wax ne sa takkuunu fitan sa takkuunu fitan sa takkuunu fitan qaalu wa mal maxraj minha ya rasulallah dafa jékki-jékki ab wax ne fitna dina ñëw fitna dina ñëw fitna dina ñëw saxaaba yi laaj léegi yaa rasulallah su fitna ñëwee ana lan moo ñu ciy génne mu ne kitaabullah téereb yàlla bi ndax fii xabaru man qablakum wa xukmu ma baynakum wa naba'u ma ba'dakum téereb yàlla bi rek leen di génn ci fitna bu ñëwee dëggeen ca fekk xibaar bu ñu leen weesu woon fañ jaaroon ak seen borom ak seen borom fañ jaaroon ak di ko dund lu leen di àtte ca ba yoon ngeen xam seen borom ana fu mu leen ca jaarloo leen ko ca fekk dëggeen ca fekkit xibaaru lu ñëwagut ngeen mën ko bàyyi xel kon boobu téere moom bàyyiwut dara li wees di atte tey di xibaar li ñëwagul kooku bàyyiwut dara maa faratna fi kitaabi min shay borom bi dee téere bi bàyyiwul kon fitna ñëw na fitna nga ñëw ndax xare yaa ngi de gàñ nit fitna ñëw na ndax tawat yaa ngi ne fitna ñëw na jaaxle ngi ne gàññi fitna ñëw na réer a dafa mel que ne àddina bi ñëpp dafa nekk ci crise waaye ab jullit moom xam ne su fitna ñëwee li ko ciy génne mooy kitaabullah wa sunnatu rasulullah sallallahu alayhi wa kon jataayu toog di waxtaane alquran di waxtaane xadis kooku war na ci jullit bu nekk rawat na jamono ji nga xam ne jamono yu ngërënte la ana naka la ñuy jëflante ak alquran ak saxaaba yi dañ ci sang woon dañ ciy digg ana ñoom ñi nga xam ne ki yàlla wàcc ci moom alquran joxoon ko it pouvoir kilifteefu mu leeral alquran wa anzalna ilayka zikr li tubayyina linnaas maa nuzila ilayhim borom bi wàcc ci moom alquran ba noppi it jox ko kilifteefu mu xaraa alquran mu firi alquran mu leeral alquran kon ñu dikk dal ci moom mu jàngal leen alxuraan leeralal leen ko yàq seen jikkoo ci kon ñooña ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ñuy wax ana nan la ñuy jàppe alxuraan nan la ñuy jëflante alxuraan si waaye balaa ñoo àgg ci saxaaba yi alquran ñu jaar tuuti ci yàlla mi wàcc alquran téeréem bii ana ban wàccuwaay la am fa moom ak nu ko fonke ak ni mu a teraanga joo xam ne doomu aadama ci boppam di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom la ko jagleel wàcc ko ci ñoom nga xam mu lay koy li teraangay wàcc alquran ci ñoom jox leen teraangay ñuy kooku nit la ko suñu te ñoom day bañ ko déggee abu ci xadis boo xam ne anhu jële ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne inna allaha qaraa طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما سمعت الملائكة قالوا طوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لألسن تنطق بهذا ملائكة sax dañoo ñee doomi aadama mi nga xam ne moom la suñ borom jox teraanga yi wàcc ci moom téere bi jox ko dooni biir yoo xam ne mën na koo jàng di ko wattu di ko dégg di ko jëfe borom wax ibnu salah ci téere bu ñu wax dafay wax ne njàngum alquran teraanga la joo xam ne suñ borom doomi aadama la ko jagleel malaayika yi sax deful leen ko nga xam ne malaayika yi suñ bëggee dégg alquran ñu koy déglu si ci nit xadis bu wax ni yàlla suñu borom laata muy aadam ci lu mat junni at ci at yi bi booba moom yàlla da jàngoon suuratu ak suuratu yaasiin cokkaat doomu ba malaayika yi dégg ko bañ ko déggee dañoo dal texe day ñeel naw xeet woowee nga xam ne ca bi di wàcc texe day ñeel na dënn ya nga xam ne ñooy ndab yay def téere bi texe day ñeel na làmmiñ ya nga xam ne ñoom lañ jagleel ñuy tudd téere bi kon malaayika yi ñu dikk dikk alxuraan dikk ci wàññiku ñee ci doomi aadama ñi nga xam ne moom lañ ko jëmle moom téere boobu suñu borom màggal mbiram lool ndax suñu borom màggal gi màggal mbiram ak wàccuwaay bi mu ko jox mooy waral bu ñu tànnee ñun doomu aadama jox ñu ko ñu war a xam ana kon ci lii mu fonk ko war a gàttandoo ak nuñ ko war a téye nu ñu borom bi ci boppam bi mu nammee wàcc alxuraan ci jaamam yi da ko tànnal zaman muy jamono wax muy gën ji ci jamono bi tànnal ko makaan muy barab bi gën ci barabam yi tànnal ko waa ab diggante boo xam ne moo koy jëlee ko moom ko indi fi yoon ki kim ki kim yoon ni ci yoon te kooku di gën ci ndaw tànnal ab yonent boo xam ne mooy gën ci donc yeneen i matukaay yoo xam ne lu ci nekk day firndeel ni yàlla mii lii mënu tàndal teraanga la joo xam ne fonk na ko lii ma ko xama comme ñun adama fenn fu nekk ci réew ak teddal ak war nañ ko laylatul xadr mooy guddi nga xam ne genn guddi la boo xam ne yor na darajay juróom ñett fukki guddi yu dem juróom ñett fukki at guddi koo xam ne yor na darajay juróom ñetti fukki at anam mu tànn jamono boobu di weeru koor ak laylatul xadr wàcc ci diir wax ne bismillahi rahmaani rahim inna anzalnahu fi laylati alqadr wa ma adraka ma laylatu alqadr laylatu alqadri xayrun min alf shahr laylatu alqadr guddi koo xam ne boo gën junniy weer laylatu alqadr xayrun min alf shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matla'i alfajr kon mu tànnal ko jamono bi gën a tedd ci jamono yu suufanti muy weer koor di leetul qadar mu tàmbali caa wàcc téerim bi ci xolub ku tedd sallallahu alayhi wa sallam muy jamono ci mu tànnal ko makkaan bi nga xam ne mooy makkaan bi gën tedd ci makkaan yi suuf yi muy makka al mukarrama inna awwala baytin wudi'a linnaas lallazii bi bakka muy nit xam ni Kaaba nga di nit xam ni muy néegu wéetal yàlla bi jëkk bi jëkk taxaw ci barab boobee la suñu borom tànn def ko muy barab ba mu wàcc téere bi ndaw li nga xam ne di diggale di koy jëlee fi moom di ko ëpp ci kim yónni ci ñun mu sallallahu alayhi wa mu ndaw loo xam ne mooy gën ci ndawam ci biir malaayika yi di sayyidina Jibril alayhi salaam zi quwwatin innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda dil arsh makiinin mutaain thumma amiin wa ma saaxibukum bi majnuun Jibril ci boppam sax nee na musuma am mu dal sama xel mës ta ci ne naa am mujj bu rafet ku la gën a xam yàlla gën ko ragal ku la gën a xam yàlla xelam du mukk ci mujj bu rafet nees bi def ba ko Jibril nee na mësuma am xel mu dal ci sama mujj bu rafet lu may keroog ba sama borom waxee ci man kàddu yi keroog ba ne alquran bii ay wax la joo xam ne sama ndaw laa ko jox di ndaw loo xam ne nee na borom la ndaw loo xam ne ku am wàccuwaay bu dëgër la fa yàlla borom arash ndaw loo xam ne jëwriñ la xam ne ko yu déglu la di ko topp ci biir malaayika yi ndaw loo xam ne ndaw bu wóor la jiwir na keroog ba sama borom waxee ci man kàddu yi keroog laa am xel mu dal ne moom mii nangul dama daa am xel xutal ci mujj ko kon jibril moom nga xam ne moom dañu wax amiinu wax yi sama mooy ki yàlla wuutu ci kàddoom nga xam ne kàddu koy bàyyi koo fi moom di wax yu jëm ci ndawam toujours jibril la koy jox jibril moom mii la tànn ci biir malaayika yi jox ko kàddu gii di alquran mu di ko ëmb ci xolu sallallahu alayhi wa sallam kon tànnal na ba tey alquran di gën a wóor bu mat sëkk lan doon wàññi kuy yim bind ci nit ñi ak ci jinne jaam bi ko ci gënal di ab xaratam di ab soppeem di ki ko gën a xam di ki ko gën a ragal muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gën ci mbindi fépp mu tànn ko wàcc ci xolam alquran ngir mu bàyyi koo ci di tasaaroon ci jàpp bi tasaaroon ci bind bi kon mu tànnal ko barab bi jamono bu tedd tànnal ko barab bu tedd tànnal ko diggante bu tedd tànnal ko ndaw mu tedd yóbbul foofu suñ borom su masana wax ak këm bëgg a waxal ci ndawam yi jinne yi dañ daan nekk ci goxi asamaan yi di sàcc ca kàddu lañ ci mën a sàcc wax nañ ne lañ ciy sàcc di ko ca for moom yokk ba yokk di ko jox jabar yi at gisaanikat yi ñu naan nit ñi gis nañ nangam xam nañ nangam gis nañ nangam xam nañ nangam loolu daana am saa bu nga ko bëggee wax ak këm bëgg a waxal jinne yi di am dem ci gox asamaan di sàcc sàcc dégg waaye mbirum wax yu moom mbirum alquran moom suñ borom dafa ñàkk asamaan si loolu ñuy wax ay barrière électrique nga xam ne jinne yi suñ jegee ci bëgg a dégg ay jum lakk leen jub foofu alxuraan di wàcc ba ak si jox rasulullahi te kenn du ci far dara ngelaw du ko ëpp jimbo bi ci far moo ko wax jinne yi ñoo ko waxal suñ bopp seen bopp ci làmmiñu alxuraan karim inna lamasna samaa fa wajadnaha muliat xarasan shadidan wa shuhuban wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lissamci faman yastamic al'aan yajid lahu shihaban rasada ji mu dañu wax ni baaxoo woon nañu làmb ci asamaan si di fortuy xibaar waaye liñ seet léegi mooy tey foo teg sa loxo foo làmb asamaan dañu fes dell ak ay gardien fes dell ak ay buum yuy takk dañ daan toog di sàcc dikk waaye tey fu waay jaar tey ku bëgg a dikk dara ku bëgg a dikk jum lu ñu tàkk moo ko fay dàq kon barab borom ngir teral alxuraan ba tey ngir màggal ko dafa ñax mbooleem bunt yi nga xam ne jaamu bii wax gis ne daawoo dañ fa jaar di for ci ay waxam daar ci coobareem wa inna la nadri acharrun urida bi man fi am am arada bihim rabbuhum rachada ñoom day jaaxle ñoom jinne yi xamuñ ba xam ne xew suñ borom dafa nam mu musiba ci kaw suuf wala aw yiw la namal jàmm waaye mun bir xew na loo xam ne ëxëb na leen lépp ngir téere bi suñ borom téere bi mu melal ko ci melokaan wu nuy wu ne wax ne téere la boo xam ne majiid téere bi tedd la dama wax ne suñ borom ki bind jaam yi bind yëf yi melokaan wu mu jox mbir rek xamal ne mbir boobu làmboo na melokaan wu dëgg làmboo bi ne xaaf wal quraanil majid waat ci alquran bii nga xam nee na majid la téere bu tedd la kon tigi alquran àdduna bëyu ci gadar ci tedd mu wax na it alquran téere boo xam ne karim la quraanun karim fi kitaabin maknuun laa yamassuhu illa al-mutahharuun wax ne téere la boo xam ne téere bu tedd la ñu ci téere boo xam ne téere bu ñu nëbbi xam-xam yi wax ne mooy lawhul mahfuus wax ne téere bi kenn du ko laal lu may xam ne dangaa laal ci sobe am ñu ko tafsira wax ne kenn du nas bànneexu leeri alquran lu may dangaa laabal sabab ci shirk ak lépp loo xam ne rëdd la ci koy ci koy caay-caay laabal sa xol ci bokkaale ak lépp loo xam ne ak caay-caay ci koy sox kooka mën a jot ci bànneexu leeri alquran borom bi dikkaat waxaat ne innahu ladaynaa la aliyyun hakiim innahu ladayna la aliyun hakim di téere bu la fi nun téere bu xereñ la parce que yooyu melokaan lu jox téere bi wañu ko tudde ko wax ne téere bi raxmana la yërmande la wax ne téere shifa la saafara day faj tawati tawati jëmm yi min bayni yadayhi wala min xalfi tanzilun min xakimin xamid téere la boo xam li yóbbu naa ko fa yàq yëpp ak neen lu koy xajamal du ko bàyyi ko day joor du ko bàyyi mu ngi bàyyi ko ci borom boo xam ne xakiim la du teg mbir lu may fu mu war a tegee xamiit la mooy du def ndax loo xam ne njëriñ da caa nekk soxlaawu kenn dara moo tax luwaab alquran mën a doon luwaabu maandu ndax luwaab bu dul luwaab yàlla nga ko tër wala nga ko tër intérêt ma nga ci biir mooy intérêt personnel am wala intérêt mbooloo ba mbokk suñ borom nag ay luwaab ay tërëm intérêt nekku ci lépp intérêt doomu adama moo tax ñu maandu mat sëkk am doon jàpp ni ku nekk ñu mën a yooyu alxuraan moom bi mu koy wàcc ci xolub rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nazla bihi ruuxul amiinu ala qalbik li takuna min al mundirin bi lisaanin arabiyyin mubiin dafa wax ne jibril mi nga xam ne mooy ar ruuxul amin gis nga borom bu ngeen ko tudd ar ruux nga xam ne day tedd nga mu ngi ci ndawam loolu al amin day wóor mu ngi ci ndawam loolu mu wax ne kooku laa ko jox ko wàcc ko fan ci sa xol bi sotti ko joxal bi dafa mel ne suñu borom bëggul sax ngelaw daf téere bi fekk ab si wut ci xol kim wër ci yoon pour bàyyi ko ci xolam doo ko dem ci ku koy dégg ku nekk ko ci jot kan ku nekk

téere bi am na ko muy téere boo xam ne dama koy xasal moo di jafe-jafe boo xam ne doomu aadama dina ko dund téere bi am na ko ay solution xanaa làmb doomu aadama bi moo ci àdduna bi ak gàttañ la moo ko dënk waaye moom téere bi lépp loo xam ne njariñam la mu ngi ci dañ ko wàccee ba noppi def pour ñu nag jëmm ju nekk day bëgg Allah te alxuraan ci boppam jëmmi suñ borom ci ndax aw melokaan la ay waxama waxi yàlla aw meloon la lépp nekk jëmmi yàlla ji ci ay melokaan yi mat sëkk ak mu ngi ci alxuraan karim lépp loo xam ne nekkul ci bari ay ci lépp luy melokaan melokaan yi manque yi yoo xam ne jomb na ci yàlla kon jomb na boobu ci alxuraan karim lu tax day faral di wax ne ku ñu wul yàlla nga xam ne bu ñu la bëgg dikk sangam rob lan bi ci jëm bii bii ko ba mu changé ak ba nag nga war a sa ngir dem wala saxaar bi ci jëm wala oto bi ci jëm wala xàll wu ci jëm da nga koy suubu ngir seet yàlla soo amee war ko sa fas ci fekkee boobu boobu passif mi ngi ci yow foo dikki alquran bu ko yir xamal sa borom ngi ko jàpp fa wala fexe passif boobu ndax mooy jëm yàlla ci kaw suuf mooy am naatiqu usbu mooy porte parole bi nga xam ne boo fullit ko du fa kàbbam nekkee mën a kon fa alxuraan nekk fu nekk suñ borom la def suñ borom nag waxam yi mu bëgg ko la ñëw na ci xadis bu wax ni alxuraan ahabbu ila allah min alsamawati wal ardi wa man fihi suñ borom nag suñu borom alxuraan la gën a sab ci lépp loo xam ne ci asamaan yi Надо подойти к станции, надо выйти с клетки. ci loolu ñu ko def ba nga xam ne jaar ko di ko jàng ci xam tam muy gën di jàng afdalu ibadati ummati qiraatul quran li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ngën ji di suñ sama jaam bi ngën ji di sama xeet bi di jaamul sa borom moo jàng alquran kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na man qaraa xarfa min alquran tabarru bihi xasaba wal xasabatu wa ashru amsaaluha ibnu Mas'ud ibnu Mas'ud radiyallahu anhu saxaaba ba mag boobu jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax ne alquran xaraf woo ci jàng suñu borom xaraf ko ci aw yiw alif laam miim ñetti xaraf la alif suñu borom fay ko ci aw yiw mu fay na ci sa ñun na nga bii mu fay ci sa ñun ila axir ba alquran jeex arab loo wax suñ borom fay na ci ab yiw te yiwum la fay wane da koy ful ba ba fukki tuyaab araf wu tudd mu fay na ci ab yiw ful ko ba ba fukki tuyaab kon jàng kaaba bi ñaata tuyaaba boo ci bari na bari na mu war ñu ko moom borom fonk lu mu fonk alxuraan mu jox ko wàccuwaay bu ne ko moom wax ne kër yi nga xam ne kër yi jaam yi nga xam ne sax ñu ngi fa jàng alxuraan waa asamaan dañuy siir kër yooyu jàng alxuraan mu def kër yu leer nañ ni nga xam ne nee naa suuf noonu la ñuy seeni dëkk yu leer yi ci gox asamaan al baytu alladi yuqra'u fihi alquran yataraa min ahli alsamawat kama tataraa an nujumu ahli ba tax yéen ci daan wax bi salaati wa tilawati alquran kër yi da ngeen ko laarale ci kër gi ak di jàng alquran nettoyé ba mu set nga daal ay lamp ba mu ràññi te xol kër a leer fa yàlla liy tax kër a leer fa yàlla mooy dañ koy teg di ci suuf ngir bii loolu mooy tax jaam leer feel lu waxoon na moom ba tey sallallahu alayhi wa sallam al quran fa innahu yati yowma alqiyamati shafian li ashabi ab jaam luñ gën a soxla fa yàlla mooy ku ko fa tim ku ko taxaw ku ko fa tim ku ko taxaw yéen bi dem dikk fi boroomam di cin di cinum jar bi nga xam ne dafa taxawal ak moom yonent bi di wax ne kullu mu'jimin yuhibbu an tubta ma'dubati wa ma'dubatullah alquran fama tahjuru képp ku defar sa ndab yu garaan bi bëgg ko bu ubbi yëg ko ku képp ku waajal sa ndabu teraanga bëgg nga moos ko ci suuf la loolu nag alxuraan ci boppam mooy matal karaama yi suñu borom rikk bu leen ko bàttaay rikk bu leen ko bàttaay wañu ko waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne dañ ko fekk ci Buxaari ak Muslim mu wax ne laa xasada illa fi isnatayn rajulun aataahu allahu alquran te huwa yaxtabu bihi aanaa al-layli wa aanaa an-nahaar wa rajulun aataahu llaahu al-maal yunfiqu bihi fi sabiili llaah aw kamaa qaala sallallaahu alayhi wa sallam. dina ñaar rekk jar a iñaane nit ñaar rekk jar a iñaane nit ci àddina mooy jëmm joo xam ne si borom jox na ko alquran bu ko jàng guddi di ko jàng guddi di ko jàng guddi. kooku bii moom suñ borom defal na ko xiiwal defal na ko teraanga joo xam ne mat na koo ñeewe ak kan koo xamul si borom jox na ko wërsëg koo xam ne kii toog na ko ci daf ko delloo ci yoon yoon na ñaar bi di yoon jar nañoo ñee ci ëtt jar nañoo ñee ci ëtt njàng alxuraan di jaamu yàlla mu ñu ci xadis ne da am tagbu fa tataallama ayatam min kitaabillah xayru laka min an tusalliya bi atraka nga xëy jàng benn ay xëy si borom bi settantal ko loolu gën ci yow nga toog di junni ci téeméeri rakka te boolu moo ko jàng lu ko ci boppam jàng ko di jaamu yàlla waaye dund lu ko ci boppam di jaamu yàlla man istamaa ila ayatin min kitaabillah kaanat lahu nuura képp koo xam ne déglu nga benn aaya ci téereb yàlla bi bëggoon ak leer ñor la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal wax ne man jamaa al qur'ana kaana lahu inda allah da'watu mustajaba in shaa ajjalaha lahu wa in shaa ittaxaraha in shaa ajjalaha fi dunya wa in shaa ittaxaraha fi axira képp koo xam jàng jàng ba alquran boo sottalee yow day suñ borom nag ko la sa ñaan suñ borom mu def sa ñaan bu ko soobee nag li nga ko yàlla mu boole ko fii war na ko bu ko soobee mu xam ne denc sa tur moo gën di denc sa tur waaye alxuraan sax boo ko jàngee yow suñu borom mën nga la suñu borom. suñu borom yonent bi sallallahu ñaar koo xam ne ak ab jaam la boo xam ne dundam bi lenn ci alxuraan mu ci ab jaam boo xam ne dundam bu alxuraan mu ci. mën koo comparé ci la ñuy xamee dëgg ci noppam mu wax ne dëgg boo xam ne il faut que ñu doon si kii boo gis chef de l' Coran tel baytul xel xel boo xam ne dëgg boo xam ne nag la ci am sax ay dëgg ji mu ngi mel ni kër bu rafet ñu war a gis ci kër bu rafet kër bu rafet boo dund nga xeeñ ndox suuf yi ak yow yëpp dëkk boo xam ne mais lenn ci alxuraan nekku ci mu ngi mel ne kër bi rab dëkk boo xam ne alxuraan mi ngi ci mën a mën xara alxuraan fa ka am na ma sudrija nubuwwatu bayna janbay xam nga annahu maa yuhaa ilay alxuraan moom ku ko jàng nag mi ngi mel ne lay wax am nubuwwa li muy leer ak yónnintu ko nga xam ne suñ borom comme toroof nga nekk bi yéen yónni la ba ku jàng alxuraan mën na suñu borom def na ci ñu naan nubbu wa boobu yi la wutee yonent boobu yow jiw jiw si yow naan nga naan nga sa borom nee na yow rek lañ wute waaye alxuraan moom li ci sa dëkk bi mel na ne taxaw na ci sa dëkk bi boo xam leeru nubbu la ku nekk xam ne dund boo xam ne leeru nubbu ba nga ci wuute na trop ak dund boo xam ne dafa mel ne baytul xarit ko buram jikko ak ci boppam wër moo am sañ-sañ wër am xel mu dal di dund ba mag ci ak ba mukk lenn mu ci tuurub yàlla bokk ci lenn sax buñ ko gis sallallahu alayhi wa sallam jàng alxuraan ci boppam dafay kubéer nit ci day kubéer jëmm ci yéen bi comparé ñëpp a xàppandoo jàng alquran ak ñëpp a xàppandoo jàng. loolu ci ñëpp a xàppandoo jàng alquran day mel ni muy tuddee utiliser utiliser am na ko wax ne mooy ab xeetu arrangement xeetu ndànkéen ci yow la dafa am xet neex am càkk bu neex yéen mi ngi fi boo xam ne jàng alquran day am càkk bu neex nga utiliser. تنقر صف ناس جنوب بطلعات بشوف أنا كفة الناس كبرابة أنا خف الناس كبرابة كنت موجود في الأفراد وبجيت واحد من الأفراد مثل ما اللي كانوا تنضربة تنضربة بأن كفة الناس لا أم خف كل أكيد ورنا نرجو وما أمي خف ناس وأمي كفة ناس فتحب أن خف ناس تبرو برو في خلق ببوس بأمي شق الرسول عن شق الرسول كنت أقول من الحب جعلها من الحب شق الرسول من الحب شق الرسول أريد أن أذكر ذلك كثر كثر وجمع القرآن أكيد الأنصار وكثر كثر إنه كثر كثر إلا القرآن وتقول له شق الرسول وأو شق الرسول وأنه أو شق الرسول القرآن تفهم sepuluh sepuluh seterusnya bukan sekedar naik mengharapkan lima bahasannya seluruh jiwa bukan bersama banyak tak langsung turun bersama gemas kekuatan tak sebutan bangsa cekkan bagus rasakan sebagus kecurigaan asal Allah Maka perbaikan wa alhamdulillah Al-Malik Sakar soo ko seetlu wax kàtt nga indi ko soo ñëwee dara ko xew kon sax même kàttuur yi sax pour mu dikk nga ko kàttuur moo ko kàttuur yi dafa am moo ko kii kàttuur daa xam ne yàlla dara moo am xet bu neex te sa ci caf ko day neex gis nga alxuraan ci boppam li muy def ci liir nit ñi ñu soppi ci koy kon naka la ko xam ne moom dafa ko alxuraan ama amal ci guddi yi ak ci bëccëg kon kooku ba alquranul karim nga xam ne baabu rajulin yuaddilu warabahu alquran illa tuuti yowma alqiyama bi taajin fi ljanna rawahu abu hurayra ak ñu jënd jënd joo xam ne da nga jàpp seen xel boobu lépp ko ngir mu jàng xaraf yàlla yi mu jàng ko rafet ko bu may bu yóbbal xiyaama waxuñu nag ki ko jàng waaye yow ci sa bopp sax suñ borom ne la sobal ndax amul muus ci aljanna muy sa toraan loola sobal lépp muus ci aljanna yow bu nga xam ne mooy waxal waa xam muus ko ak aljanna alquran mel nii fa yàlla mel nii fa yonentam la jur bii sa saako ci yi ñu jëm ci suñu jaam yi cër sa xaw ba xar pour bëgg si borom saxaaba ya nga xam ne ci moom la ko yàlla wàcce woon nga xam ne ñoo gis ko daw baa ci jàngalekat ba mag ba di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ama woon ñu dul ci sant lislaam ñooñu ñooñu koy wan asxaabu kan nujuum bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum yonent bi nee na aw di dindi dindi nañu biddiw boo ci topp kaw topp ci topp rek mel ni aw saxaaba yi radiyallahu anhum ajmain daawoon nañ di bind alquran ba mel ne ñoom la doon waxal soo gisee ñun suñ di ko saxaabatu rasul alayhimu salaatu wassalaam ñoom alquran dañ ko doon jàng jàpp ne ñoom la ñu wax ibnu mas'ud wax na saa bu dugg sa barab ne yaa ayyuha nnaas fa ar'uha sam'ak fa hiya imma xayrun tu'maru bih wa imma sharrun tunhaa anhu ibnu mas'ud ba xam saa bu dugg alquran yaa ayyuha nnaas il beaucoup de il beaucoup de code bamba on sera beaucoup de tey ku koy sama waxtaan te xam na la war a waxal bon bu aw si mu koy dugal nga war ko def wala bu ak saxaar bu koy taaye nga war ko bay loolu loolu lañ ko jox kawal bu ñu ko fàttali muy tuuti lu jigéen ñi fii ba saxsa di woon soxna su bakkoon ci waa kër rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di woon boobu sidna عمر رضي الله عنه سيدنا حفصة mas naa nekk ci biir wàllu am nga saab soxna si nga xam ne moo koy yëngu di ko jarat di ko defaral bopp xam nga jigéen seen jotaay yi bañ a defal seen bopp dara bu waxtaan bu xëpp la ak bu noppi. soo koy xas sa nag soxna soosu ko defal bopp bu jëkk jëkk di di ko Rasulullah ci jàkka ja moo xëpp la. wa am xam naas wa am xam naas saf sa bopp rek ndax sa la sa koy defal ko wax sa bopp ba amoo mucc kooku nag di waxu la dañu am noos sens ñun nit ñi nga wax saf sa bopp ba amamu am noos man ci nit ñi nga ma sama bopp suur ba mucc boobu yëg boobu yëg si noonu lañ daan alxuraan ma sant seetu xol man ak su ma ñëw na ci xabis boo xam ne Buxaari ak Muslim ñoo ko solo muy wax ne keroog ba nga xamee ne alquran wàcc na bismillahi rahmaani rahim zaahiru baabu samaawaati xam ne moom ngeen denc seen biir xol yi ak li ngeen lu ci nekk seen borom doo leen ko jàppee doo leen ko xisaab bu ko soonee ba xisaab bi ba mu jéggal leen bu ko neexee mbugal leen. keroog ba mu wàccee saxaaba yi daf man dañ dina yan lu gis na bañ ne groupe sukk ci seen bëti bopp groupe sukk ndax gis bu aay bi gis ci sa ñoom te di dikk façullahi ak xel mu dalati bëti ñu taa akub jaaxle dikk ni ko yow ki yàlla yónni yow day digal nga ñu julli ñu ngi julli digal nga nu woor li nga xam ne moom ngeen denc ci seen biir xol yi ak li ngeen feeñal lu ci nekk seen borom doo leen ko jàppee doo leen ko xisaab bu ko soonee ba xisaab bi ba mu jéggal leen bu ko neexee mbugal leen keroog ba mu wàccee saxaaba yi daf man dañ dina yan lu gis tànn bañ ne groupe sukk ci seen bëti groupe sukk ndax gis bu sa ñoom te di dikk rasulullah ak xel mu dalati da ci ñu taa akum jaaxle dikk ni ko yow ki yàlla yónni yow day digal nga ñu julli ñu ngi julli digal nga nu woor ñu ngi woor digal nga nu jihaad ñu ngi jihaad digal nga nu sarax ñu ngi sarax waaye tey day dikk nga nu loo xam ne moom attanuñu ko ndax bu fekkee suñ borom daanu jàppee di daj suñ biir xol feeñ luñ ko daan ko jàppee ak li ñu feeñal diñ ci xisaab diñ ci mbugal wala muñ ci jéggal kooko dis na rasulullah moo doon jàngalekat ba moo doon yarkat ba moo doon leen di xaj foofu ne leen nu way ndax da di wax la ñu leen jiitu woon di wax daan wax te mooy su yàlla masal wax daan sami'na wa asayna dégg nañ ko waaye di ko def ndax da wax loola bal qulu sami'na wa ata'na wax leen ne dégg nañ ko te daañ ko def wax leen loolu ndigalal kilifa waw la sant nii leen waaw weddi àddoondoo samina wa ataana xufraanaka rabbana wa ilayka almasir taxa kay yaa rabbi dégg nañ ko te daañ ko def di sakku rek sa njëggal gi ndax mbir yëpp yow lay teere si ndigalal kilifa ndigalal ab jullit bàyyi ko fa yàlla waaw la sant nel waaw ba ab gi ci tële ko dañu àdduna noonu suñ borom dafa bir ci ñoom ba wàccewaat aaya ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana allahu shakiran aliman bu sante sant yàlla kay suñ borom lu muy doyeeti di leen teg mbugalam gis borom bi bëgg na ci seen taxawaay boobee noonu ñu wuyoo alxuraan dal di wàcc aaya nga xam ne na ci aaya yi gën a tedd ci alxuraan karim muy amana rasul ndax ko ci sabarna wa ataana xufran rabbana wa ilayka kon suñ gis nga ñii ñoom niñ doon dund alquran su waxtu bëgg dikkee ñu bëgg a bëgg ba sigire waaye su njàqare dikkee ñu jàq jàq ba def lépp tey tey la yem naka noonu ba aaya bii wàccee alladina amanu alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zann ulaika am na wa hum muhtadun bi nga xam suñu borom wax na ne ñi nga xam ne gëm nañu te seen gëm googu xoojuñ ko ci tooñ seen gëm googu xoojuñ ko boolewuñ ci tooñ mu wax na ñooñu dañoon am nañu kóolute fi man am nañu politique àddina am politique alaxira wax na ñoom day kóolute ak njub ña koy am mooy ñu gëm ba noppi te seen ngëm nga jaxase wuñ ko atul saxaaba yi am luñ ci dëgg te muy lu ñuy wax tooñ doomu adama moom tooñkat la innahu kaana zaluman jahulan la borom beexoon waxoon yow adama tooñkat la yaa ngi tooñ ci nii wala ngay tooñ ca naa lu ci na tooñ la saxaaba yi nag di dëgg ne ñoom day gëm nañu te tooñ day jafe naa mucc ay eh, ñoom kon fu ñu jëm ndax borom kat dafa ne koo xam ne ji gëm na ba noppi te boolewu ca tooñ ne am na sécurité am na kóolute fi man te jub na te ñoom day gëm nañ waaye tooñ dama mucc jafe na mu jaaxle lool dikk fasulaa it ak seen njaqare kooka ni leen déedéet du li ngeen njort tooñ gi seen borom di wax mooy lu mel ne Luqmaan waxoon doom ja yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim luqman bam nee doom ja ne ko yow sama ndoom si rikk bul bokkaale yàlla bul boole yàlla ak dara ndax boole yàlla ak dara kat tooñ la kon bokkaale ak suñ borom mooy tooñ kon borom bi li wax ci aaya bi mooy koo xam ne gëm na ba noppi te boole woo koog dara rasulullahi gàgganti leen leeral ana zulm mooy leen ci aay ji seen xel daal di dikkaat seen xel dal ñu delluwaat ci waar waate ci jëfe ak topp ñoom noonu lañ doon talaqi alxay yi dañ daan jël alquran jël goo xam ne jël la jël guy dund la ko woon jël goo xam ne jël gu jël la bunt ba tey ci loolu alquran moom dañ ko daan settantal saa su nekk ñuy xuutu di fexee làmb ba daj maanaa yi moo tax daawuñ ko gaawtoo ci am fañ koy jànge daawuñ ko gaawtoo ci fañ koy dursi wax nañ ne ibnu umar radiallahu anhu di doomi sidna umar jàng na suuratul baqara fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar jàng na ko suuratul baqara keroog ba mu ko jeexalee gëléem gëléem la rey ndax jàpp ne lu ri mag am na suuratul baqara jàng na ko ba mu jeex kaana rajulu fiina ida qaraa suuratul baqara jadda indana ibnu masud nee na ñun góor ci ñun su masaan jàng suuratul baqara ba jeexal ko ñu naan oh ñëpp dañ koy xool ne oh kii day góor dëgg la jadda indana kii de oh, kii góor dëgg la suuratul baqara kon ñoom nangu woon nañoo yàgg ca daara ja bokku jóg jamonoy patam patam ji nga xam ne daawal mokkal jóg fi la ma yóbbu la fii wala ma yóbbu la faa damay wax ne jàngalekat bi dàq a jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy jàng yàgg na ci daara ji lool ndax diggante fa iqra wàcce ak yawma ak yawma akmaltu lakum diinakum ñaar fukki at ak ñett la kon yàgg na ci daara ji yàgg na ci lool waaye saxaaba it yàggoon nañ ca daara ja kon dañ ko daan settantal benn aaya ñaari aaya ñetti aaya daawoon nañ ko fab di ko naafila guddi di ko baamtu ba bët set loola ñu ngi ko jànge ca seen jàngalekat ba seen yarkat ba sallallahu alayhi wa sallam in tuazibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz loolu day wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na di ko baamu di ko baamu guddik lëmm di ko baamu di ko baamu bu bët set in tuazibhum fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka anta al aziz al hakim tamimu daari nekk di baamu am xasiba alladina ijtaracu sayiaati an najcalahum kalladina amanu wa amilu salihat di ko baamtu ba bët set te mooy borom bi fi ñu waxee ne ah yu jëkk ci borom bi mi ngi wax ne fa isa fa ko borom bi songe ca yowm alqiyama ne ko sa way topp yi sa taalibi yow Isa yi wax na yow yàlla nga yàgg sa yaay loolu ndax yaa leen ko wax Isa lay lay lay ne waxuma leen ko ba ca mujj ga mu wax ne ñoom day say jaam rek lañ su fekkee ne mbugal nga leen say jaam lañu soo leen jéggalit sañ nga ko say jaam la ay boobu boo leen mbugalee say jaam lañu boo leen jéggalee say jaam lañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fanaane na di ko baamtu di ko baamtu di ko baamtu di ko seetlu di ko bës am xasiba am xasiba alladina ijtaraau sayiati an najcalahum kalladina amanu wa amilu salihat borom bi di wax ak jàmbi ni leen ndax dangeen a ñort ñi nga xam ne dañoo mooy def bakkaar ndax dangeen a jàpp ne dama leen di yemale ak ñi nga xam dañoo sax ci gëm ak def aw yiw du ma leen yemale tamimu daar yi kaddu yu gàtt yooyu mu fanaane di ko baamtu di ko baamtu bu bët set fa manna allahu alayna wa waqaana azab alsamuum di kaddu yoo xam ne asma binti abi bakar soxna soosee fanaane na di ko baamu bu bët set fanaane fanaane na di ko baamu bu bët set wattaqu yawman turjacuuna fihi ila allah Saïd ibnu Jubayr fanaanee di ko baabu bët kon ñoom daawoon nañ di jàng alxuraan di ko wàcce di ko durut xisib ñaari xisib ak juróom ak fukk ak waaye daawoon ko durus par saar di ko durus par aaya dong par lépp ngir settantal ko ngir làmb ay maanaawam ba daj ko dañ daan jooy jàng alxuraan di jooy إذا تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن xarru sujjadan wa bukkiya alxuraan moo ko wax mi ngi tëkk abaay yoo xam ne ida tutla alayhim ayatu rahman xarru sujjadan wa bukkiyan mi ngi tëkk ñoo xam ne saa buñ déggee kàddu suñ boroom dañuy rot fab seen jiit këpp ko ci suuf di sujjóotal yàlla waaye boole ko di jooy yonent bi daf leen daan soññ ci jooy jàng alquran di jooy inna hadha alquran nazala bi huznin fa ida qaratumuhu fabku wa in lam tabku fatabaku dafa wax naan alquran mii suñ borom mi ngi ko wàcc ci ñewant mi ko wàcc ci yërëmtël kon bu gën koo jàngale leen jooy ku ci mën a jooy na jooy ku ci munta jooy da nga jooy jooylu ku ci mën a jooy jooyal ku ci munta jooy da nga jooy jooylu mu fas ñu di wax ne ah kay soo munta jooy jooy jooyul ndax yu la jàpp ba mënoo jooy jar na jooy sëkk ndax yow bàkkaar la jàpp kalla barraana ala qulubihim maa kadu yaksibuun bàkkaar dina jàpp ab xol di ko tàgg ba ko ba nga xam ne su dëgg kaddu yaramam sax du daw du ko jaral jooy tax kon moo xool ne saa bu jàng di leen jooy su ngeen munta jooy dee leen jooy jooy ndax tey sax ngay jooy jooy la bu fi jooy kon baax na yonent bi daf leen daan soññu nan leen jàng leen alxuraan te jooy yëkkat leen seen kàddu ci alxuraan te jooy rek ku ne que Abu Muusa al-Ashari yi dikk fi moom wala Ibnu Mas'ud dikk mu nan ko mu téye loxo ba nan ko biig yaa Abdallah albaariha sami'tu qad sami'tu albaariha dig dig dig dégg naa kàddu alxuraan gi nga xam ne léeg-léeg ci Makka wala ci Madina da ngay dégg kàddu alxuraan di riir ka daw yi naan nit nga xam ne yamb fu mu nekk na muy riire nga dégg kàddu alxuraan di ko riire ci gox bu nekk. yoon dana wax naan Abu Musa naan dongaam yi li ma leen di xamal fu nekk bu guddee seen kàddu alxuraan yi te bu bëccëgee xam ana fu ñu dëkk waaye bu guddee rek ma xam fu ñu ndax seen riirum alxuraan bi. kon dafa leen daan soññ ci ñu jàng alxuraan ñu koy jàng saa su nekk. di ko settantal di ko durus duñ ci suur duñ ci regg mukk duñ ci suur duñ ci regg mukk dafa mel ne waxtu wi mi ngi dem duñ ci suur duñ ci regg rek duñ ci regg mukk te kenn ku nekk ci ñoom foo mas a toll njuumte loo mas a def tarxiis boo ma a def da ngay fab sa loxo yenn ko defee na léegi alxuraan wàcc ci sa kaw ndax ku ci nekk saa boo masaan jum def nga ne alxuraan fokk na wàcc wax wax sa njuumte boobu boo ko nëbbee foog nga ne moos fokk balaa sotti na wàcc gàcceel la wax na yaa def nangam sangam kenn ku ci nekk foo masa toll yaa ngi fukk lu alxuraan defe ne fokk na wàcc yow balaa balaa bàyyi ñoom noonu lañ daan dundee noonu lañ daan dundee dundee dundee dundee alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dan jàng di ko settantal di ci jooy di ko jàngaloo saxaaba yi mas naa wax ibnu masud ne ko yëpp na masud yaa abdullah jàngal ma alquran ibnu masud ne ko aqra'u alayka wa alayka unzil dama koy jàng dama la koy jàngal te ci yow la ko yàlla wàcce yonent bi ne ko an asma'ahu min ghayri dama ko bëgg a dikk mu alxuraan ci kàddu keneen ku dul man ibnu di jàng di jàng di jàng ba agsi ci ay ji nga xam ne mooy fa kayfa ida jinaa min kulli ummatin bi shahid wa jinaa bika ala haulaai shahida rasulullahi ko amsik ibnu mas'ud ne ma ko fekk ma nga jooy ba xar kanam ba tooy Ibn Mas'ud mi ngi jàng alxuraan ba agsi ci aaya bi suñu borom di wax ne moo naka ngeen di def bis boo xam ne taxawal naa bis pénc xeet wu nekk ma indi yenent ma ba woon ci ñoom mu seede ne jotal na it ma indi la ci kanamu ci xeet wii nga seede ne jotal nga ana nag ñii la def nañuy def su boobaa gaa yi weddi nañuy def su boobaa rasulullahi ba Ibnu Mas'ud ak si fii mu teewlu bis ak taxaw gi muy taxaw ci kanamu xeet bi di seede da jotal na taxawaay bu rak lu boobee mu teewlu ko ci xolam ni yëkkat di jooy Ibnu Mas'ud ne ba mu ne maa noppil doy na ba ma ko seetloo fekk naa mu jooy ba xar kanam ba toog ta xëcc fa kayfa ji'na min kulli ummatin bi wa ji'naa bika alaa haa'ulaa'i shahiidaa yawma'izin yawaddu allaziina kafaruu wa aasaw ar-rasuul law tasawwaa bihim al-ard wa laa yaktubuuna Allaaha hadiisaa bis boobee day képp koo xam ne moom mii jotalam bii da nga koo gàntu da ngaa mooy ko da nga ko am gàcce. da nga am toroxte ba da nga ne woon siiw nañ maasale suuf ci sa kaw nga laqu tunduut la gis yaa laytani kuntu turaba yéefar dana àgg ci gàcce foo xam ne danaan ak a neexoon ñu daal lar bi suuf si rek mu féete suuf ronu ko kenn dutuma gis nee na su boobaa booba taxawaay nga taxaw di seede na yow jotal nga keroog day képp ko xam daa mooyoon sa ndigal dina am gàcce dina am yoraanga yéen siiw ak a neexoon keroog ñu fab maasale suuf ci kawam kenn dootu ko teg bët kenn dootu ko teg bët te su ana nun lu ñuy dégg ci lenn ci taxawaayu saxaaba yooyu seen diggante ak alxuraan daanu ci déggee yii alxuraan ci boppam dañ koo war a gëm te dañ koo war a sopp dañ koo war a gëm te dañ koo war a sopp dañ koo war a sopp ndax kàddu suñ borom la te suñ borom sopp da ko bam gënal ko dul moom muy teraanga joo xam ñun la tànn jagleel na ko kon dañ koo war a gëm dañ ko war a sopp dañ ko war a fas ci suñu xol fas nga néelam ci suñu xol dañoo war a fas ne moom mooy ngën di téere boo xam ne foog na tërib nag ñëwaat dañ ko war a fexee jëfe fexee jikkowoo jikkoy alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne waaye dikk na ci xadija ummul muminin aïcha ummul muminin di ko laaj yonent bi lan mooy jikkoom dafay fa xam bu alquran kaana xuluquhu alquran jikkoom ja moo dul alquran saa boo jàngee alquran rek mu wax la kuy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yéen tamit saxaaba yi mu yaroon leen ci def seen jikko mu dëpp ko alquran karim mu yaroon seen jikko ci alquran karim moo tax nañu meloon ba tax si borom xooloon ca ñoom wax ne xeet wi kuntum xayra umma uxrijat linnaas yéenay ngën ji xeet woo xam ne laa leen ci saxaaba yi dañu bëggoon alxuraan di ko jàng saa nag nekk ci regg dawuñ ci suur dañ daan tase kenn ku nekk ne sa moroom jàngal ma suratul asr mu jàngal ko suratul asr buñ masaan daje fi barab dañuy fexe ba kenn di jàng ñi gis di diglu ñi kenn jàng ñi gis di diglu am na ñoo xam ne ci ñoom suñ masaan daje fi ñoom bu ñuy dem dañ naan bu ñu ànd ci kaw yoon bi suñu mbasan daje bay dem dañ naan bu ñu ànd ndax bu ñu àndee léegi nit di soxlaa waxtaan ak moroom ma ba jàng alxuraan nañ tasaaroo ci digg yoon bi ndax kenn ku nekk man di dem jàng alxuraan di ko jàng ci bu ñuy julli di ko jàng ci seeni géew di ko jàng ci seen biir liggéey di ko jàng ci seen biir yoon dawuñ ci regg kon jàng alxuraan saa su nekk kooku ba tey lu ñu war a roy la ci saxaaba yi boole ko du toroxlu wa yaxirruuna lil azqaan yabkuuna wa yaziiduhum xushuuan yabkuun wa yaziiduhum xushuuan di toroxlu ci njàngum alxuraan di sujjuud di ko di ko jooyal kooku it war nañ ko roy ci saxaaba rasul sallallahu alayhi wa di settantal ay tëkkoom di settantal ay digam ibnu masxad neewoon na saa boo digg yaa ayyuha nnaas dikk ko neew lay waxal saa boo fekkee fu muy tëkku nga jàpp te lay tëkku tëkku ba génn la <coughs> saa boo diggee fu muy diggee aw yiw ak teraanga ak aljanna nga dëkk <coughs> ubbiku te jàpp ne lii muy dig <coughs> yow rek yaa ba te boo diggee ñu koy jàng nga màggal ko boo jàngut nga déglu ko wa iza quri al quran fastami'u lahu wa ansitu gis nga borom bi la'allakum turhamun la ci teg kon nga xam ne déglu alquran ak xerawlu ko sax dina war yërmaani suñu borom fastami'u la wax mooy ngeen déglu ko istima' nag mooy ngeen nga déglu boo ko teg as-sama' mooy nga da teg fas yéenee déglu wa ansitu mooy nga xerawlu fas yéenee settantal li ngay dégg nopp la waaye nopp la mu ànd akom xel nopp la moo xam dafa ànd ak ab xel kooku it war nañ koo roy ci saxaaba yi ci nit ñu jëflante alquran ci nekk di ko jàng ka jàngale ak di ko jëfe nga def leen ay sappe te doo leen def mukk ay noon ñi nga xam dañ ko woon gannaaw isa samiul ñi nga xam ne dañ naan laa tasma'u li hadha alquran walghaw fii la'allakum taghlibuun bu leen déglu quran gis nga sax laa tasmau la wax waxul laa tastamiu laa tasmau ku fa nekk sax ba muy ba muy jaar sa nopp xam nga sama mooy nga dégg rek mi mbir mën naa yëngu rek nga dégg ko te déglu woon sax loolu sax la wax ne da wax ne bu leen ko def bu fa jaar sax daf muy tàbbi sa nopp foofu ndax amaana buy tàbbi sa nopp léegi mu tàbb ci sab xol nga tàmbalee istima laa tasmau li hada quran bu fa jaar sax ba faf di ko dégg waz'u fii saa bu kaddu alxuraan ji jubee na ngeen coow yi ca kaw na ngeen coow ca ndax ngeen xajamal ko la'allakum taxlibuun ndax da ngeen ndax da ngeen not kooku day wuute naag ay bu njëkk bi wa ida quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuun kon yooyu lenn la ci ay jikko yoo xam ne warees na ko roy ci saxaaba yi ci niñ taataanoo ak niñ ko doon dunde ak niñ ko doon duruse ak niñ ko doon sattantale ak wàccuwaay bi ñu ko joxoon mënul àggale ci tomb yi ci ni ñuy jëflante ak alquran ci jamono bii ba tey nañ jëflante ak jëflante ak alquran bi masuliya ci responsabilité ndax alquran xeet bi ci boppam xeetu responsable la kuntum xayra ummatin uxrajat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah suñu borom wax ne yéen yi ngën ji xeet yéenay ngën ji xeet woo xam ne feeñal naa leen ci biir nit ñi ngën gi ci boppam amewuñ ko ci ay caaxaan ci responsabilité ci nangu responsabilité lañ ko lañ ko lañ ko amee nangu responsabilité dara jiituwu ci di digle aw yiw loo xam ne aw yiw la. ni ma koy waxee ni ko tàmbalee ci al imaanu bid'un wa tis'una shu'ba a'laha la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al ada an tariq li ko tàmbalee ci nañ buub koñ bi ba ci maana la ilaha illa allah lu fi dox lu nekk ci imaan la bokk ci amru bil ma'ruf la bokk lu bokk ci diine lu bokk ci social lu bokk ci lépp loo xam njëriñu ab julit la nga jël sa responsabilité ci amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar nahyu anil munkar li safaanoo ci li safaanoo ak imaatatul adaa ani tariix mooy taqal dëkk bi taqal gox bi te ci li nga xam ne mooy kufru te moo safaanoo ak laa ilaaha illallaah rasulullah lu fi dox lépp lu nekk ci xeetu mooy yàlla yi xeetu wàcc ndigal yi xeetu kufru la su boobaa it dugg na ci baatu wa tanhawna anil munkar kon xeet bi liy tax mu nekk ci digg xayriya bi mooy gën mooy dëj responsabilité diggante boobu kon ummatun mas'uula la ki yàlla wàcce woon ci alquran dinaa ko far di jàng di wax ne dafa ne ko wa innahu la zikrun lak wa innahu moom quran mii la zikrun gis nga baatu zikr day baat bu boo xam ne lépp loo def na ko jaamoo yàlla ci pas-pas ak ci yéene ak ci wax ak ci jëf mi ngi ci baatu zikr mi ngi ci ndàmbal alquran li mu ne ko jàppal yow Muhammad yaa ko tax a jóg mooy teraangam di tashrif waaye masuliyam nga xam ne teral ko na la zikrun laka ji waaye it responsabilisé na ko la yëmul foofu moo ñu ko nekk wala xaw mi sa xeet bi it nañu jàpp ndax ñoo ko tax a jóg kon tashrif la bi mu leen jaglee ne alquran waaye responsabilité la ba mu leen joxee wartiif ñu téye alquran te jàllale ko jàngale ko te leeral ko ci mu ne wasawfa tusalun kon ñëpp ay mas'ulun lañu kon yëf yi responsabilité la mas'uliya bu ëllëgee daañu leen ko laaj la ci def wasawfa tusalun bañ ko waxee rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko wa innahu la zikru lak wa li qawmika wa sawfa tusaluun xarat yi ak noon yi dalal yemale ku ne ko tegal téere bi ci suuf mu ne ko du ci dal wallahi law wadau shamsa fi yamini walqamara fi yasaari ala an atruka hada al amr ma taraktuhu xata yuzhirahu allah aw ahlika duna wallahi li nga xam ne mooy jant bi ay bokkam lay waxal ak i jaambur mboolem ñi naan ko fayal daara ji ca nopp bi dictiir bi ci suuf ñoom lay waxal dafa wax ne dañuy wax ne daañu la xupp daañu la xupp daañu la dig njariñ jox la ko daañu la dig musiba teg la ko ay xëpp ak xupp la yemale woon ci responsabilité bi biñ ko waxee ne ko balligh ma unzila ilayka li sa borom wàcc ci yow lay mu ca kanam jàngale ko te leeral ko mu waat wax ne ñi koy xupp ak ñi koy xëpp bu ngeen tegoon jant bi ci sama loxo ndeyjoor ma moom ko ngeen wàcce weer wi teg sama loxo càmmooñ ma moom ko ngir lan ngeen jox ma ko ngir na naa teg yëf yi ci suuf duma ko teg mukk ci suuf dinaa ko yëkkati ba sama borom yëkkati ko feeñal ko wala bokk ma al ko sama ko fekk waxit wu xóot la law wadau chamsa fi yamin yi gis nga chams mooy firi mooy tekki mooy wundu majaz la ci énergie énergie mooy lépp loo xam ne kattan la pouvoir la fal la lépp loo xam ne kattanuk alal la lépp loo ne kattanuk nguur la lépp loo xam ne kattanuk mbooloo la lépp loo xam ne kattanuk physique la buñ ko tegoon sama loxo ndeyjoor bii xëpp ma ko ngir ma noppi duma noppi ca kaw ca wala sama borom lu ma ci fekk fekk ma ci wala ngeen wàcc weer wi teg ko sama càmmooñ weer yi ba tey majaas la muy kàttu taar lépp loo xam kàttu moral la ab juddu la daraja la ab cang la ab taar la lépp lu ngeen ma ci mën a jox ngir na naa noppi teg yëf ci suuf du ma noppi mukk ba sama borom dikkati ko ca kaw ca kanam wala ma ci mën a fekk fekk ma ci kon xupp yi ak xëpp yi la yemale woon amu ci soxla bëtam bi mu teg ko rek ci balligh ma unzila ilayk nekk loola nekk loola ba mat ñaar fukk ak ñett mu di la saxaaba ya ci xajjatul wadaa jàkkaarloo ak suñu xar kanam ya wax la mu wax mboolem lu mu leen jàngaloon ci alxuraan mu résumé ko bu résumé ba mu yàgg mu taxaw ni leen ala hal ballaxtu damay ndax jotal naa yi ma yàlla yëndi woon ci yéen saxaaba yëpp àndoon na ni ko tigi ballaxta risala wa addaytul amaana wa nasaxtul umma yow koy jotal nga yónnin tëbi yow day jooxal nga kóllëre gi yow day laabir nga xet bi mu dal yëkkati loxoom ñu tiim ci asamaan ne yàlla allahuma fashhad yàlla seedeel na ñoo wax ne jotal na delluwaat ci njàngaleem ma di jàngaleeti ba mu yàgg mu neeti ne ala hal ballaxtu damay ndax jotal na kenn ku nekk mel na yow la ko wax ñu àddoonoo ni ko tigi ak ballaxta risala wa addaytal amaana saxtal umma mu yëkkati ay loxoom jàkkaarloog boromam bi ko yëndi ne ko allahuma fashhad seedeel na ñoo wax na répété ko di ko ba mat juróom-ñaari yoon ca taxawaay boo béjji atu aju tàggatoo ko kenn ku nekk mu fab responsabilité bi teg ko ci sa kaw yu yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib képp ku teew suñ jotaay bii tey di Arafa di Mina tey ku fi teew na ko jottuli njàngale mii diine ji alxuraan mii na ko jottuli ku fi teewut ku fi teew rek masul nga responsable nga ci jot li ko ko ku fi teewul lii la doon wax tàggatoo ko ak ñoom dal di wuy ci borom gannaaw ba saxaaba ya fab wax ja xam ne la zikrul la ka ka def na la ko war ballaxa risala wa adda al wa nasaxa al umma wa li qawmika ak sa wi la ci tegoon ñoom seen rol dikk na seen ay dikk na kenn ku nekk laxasaayu wax ne kon sa digganteeg téere ko jël ci bépp responsabilité du taggat fi yow du taxawaloo fi yow ñii xuus ci géej gi yóbbu ko ci Europe ak Amérique ñii xeex xuus ci Sahara ak benn bi indi ko Afrique ñii war doj ci montagne yóbbu ko Asie ak fenn fu nekk tey jii un milliard wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ci gox i suuf yi di xam ci arafe alquran yi dara ñoo ñaa leen ko jox lan ak lan ak ngir responsabilité kon yëf yi responsabilité la ba ak si ñun fi ñun kayfa nataamal ma alquran alkarim nataamal ma alquran bi taxamuli masuliyat nashr alquran alkarim wa taalimihi wa tafsirihi wa tawdihi fokk ko mu jàll ba mu taxawaalu génération yi ñëw ñooy am responsabilité ñoom nañ ci ni nga xam ne ñun dañ ko dañ ko jot li ngir sàmmoon ci responsabilité wax ne xeet wi nga xam ne ummatun mas'uula la nga xam ne suñ borom da koo jox responsable wa kadalika ja'alnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala nnaas wa yakuna rasulu alaykum shahida lii moo waral jooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngum ibnu mas'ud ma xeet bi ci boppam di ummatu xayr di xayru umma xayru umma di ngën ji xeet li ko tax a ngën ji xeet di responsabilité na ko gàtt na ko ñeme borom bi wax ne ma def leen ngeen di ñoo xam ne yéenay seede nit ñi gis nga dañoo responsabiliser ba nga xam ne su ëllëgee ñoom xeetu Muhammad dafa mel na ñoom ñooy avocat yi xeet wu ci nekk ci xeet yi fi jiitu woon bu ñuy dàgga seen teg seenub yonent xeetu Muhammad ñu naan pëll taxaw ca géew ba ne leen weddam leen noppi leen weddam leen ñii di yónnente yàlla jot li nañ leen leen yàlla yónni woon ba mu agsi ci yéen noppi leen amu leen lu ngeen di wax li takunu shuhada ala nnaas su ëllëgee xeetu Muhammad ñooy wax xeet leen weddam leen ngeen di dàgga sante yéen di yàlla yónni woon ci yéen jotal nañ amu leen lu ngeen wax wa yakunu rasulu aleykum shahida bu defee yonent bi wàcc ci seenu géew yéen xeet Muhammad moo ne seede ne jotaloon na leen te keroog ca agga ca arafa yéen ñëpp maa si woon ngeen wax ne ko ballaxta risala wa addayt al aman wa nasaxta al umma yéen a maa si woon wax ne ko jotal ngeen kon bu ëllëgee bu dee cëpp seenu géew wax ne jotal naa kooku weddi torox de ndax yow ma idin yawaddu alladina kafaru wa asaw rasul law tasawwa bihim al ard li takunu shuhada ala nas kon ummatun shahida la ummatun mas'ula peuple responsable la ummatun shahida peuple boo xam ne témoin la waaye nag damay wax ne seede day fekke de kuy seede da ngay fekke da ngay seede danga bu ëllëgee ñooy seede kon ñoom war nañoo nekk ubba boo xam ne xaadira lay doon day teew ana fu muy teew fii qalbi alxadaara xuduuran xadaariyan damay wax ne dellu gannaaw bi nga xam ne xeet bi dellu na ko gannaaw li ko indi mooy diggante ma alquran pax mi fi dox dinaa ko indi naaj ñëw xur wi dox ci diggante mag alquran moo indi dellu gannaawam kii bis de xur rek ak fa mu jëm ci kon day fexe ngir mu nekk ummatun shahida looy seedam koy fekk. li ngay fekk da teew fañ koy defee moo tax maanaam umma la boo xam ne pour mu nekk shahida comme ni ko borom bi tegee ci kaw loosam day nekk umma xaadira xuduran xadaariyan day teew teewub civilisation ci biir xaret mondialisation bi ñu ngi ñot jëme ci gën nawet fokk xeet wi dina teew ci biir xare bi teew fi ak responsabilité teew fi ak dignité teew fii ak ci joxe ak di jël di bañ a feet féetiwoo di jël dong di jël dong dafa mel ne que ne fi ne umma bi lim farewoo mooy jël dong te joxewul dara kooku saa bu ci nekkee rek mu ngi ci ak mooy yàlla kon fokk mu teew kon umma boo xam ne responsable nga te mooy la sa borom def ngeen gën ji aw xeet bokk na ca yoon wa ngay jaar ba mën a gàddu responsabilité ba mën a mat ab seede ba mën a teew ci fa ngay seedee di joxe ko jël foog mooy ummatun qaari'a umma bu nangoo jàng moo tax alquran kayfa nata'amalu ma alquran karim mooy dañuy nangoo jàng téere boo xam bañ na ko ba jàngal ci la tàmbalee kii mooy ummatu iqra xeetu muhammad mooy xeetu jàngal ji jàngal njàng moo amul fa mu yem min al mahdi ila laxd njàngam amut guddi amul bëccëg amut mag amut ndaw amut noor amut nawet am njàngam amutug bër gu sax bañ na ko ba Qur'an ba ne ko Qur'an da koy ñëw di mu tëj jeex njàng la jàng Qur'an Qur'an mooy mooy jàng jàng mu am si moom qiraa njàng rek Qur'an jàng rek kon umma la boo xam fokk mu nangoo jàng bu ko nangoo jàng moom la ko boroom sant. tàmbalee téeréem bii ci iqra kon fokk mu dégg ko te lépp lu muy jàng na ko boole bismi rabbik ndax xam-xam bu fekkee ne sàkk wuñ ko ci bismi rabb soo ci paree jéey rek li indi tey science bi ci kaw suuf moo indi jéey yi ci kaw àdduna bi fépp dañ ko tooke dañuy wax ne américains yi rek fi mu ne nii tooke bi nga xam moom seen jaww ji ñu wax ñu ëpp xam-xam ci monde bi tooke ji nekk seen jaww ji laaj nañ juróom ji nii at ak juróomi téeméeri milliards dollars pour boo comment nettoyer tooke ba ne si ci xam-xam bi dañ koo faggu te faggu wuñ ko bismi rabbik mooy nga tàmbalee ko ci jàng si yàlla yàlla moom moo lay orienté foo mën a jëmati ci yooni xam-xam yi boo faggoo xam-xam noonu fu seet mën a àgg fu nekk yow su booba suñu borom moo lay ba nga xam ne du doon sa alkande waaye njëriñal jaam yi lay kon xeet wi fokk mu nekk xeet woo xam ne xeet wu nangoo jàng téerim bii lay doon téerim bi maa farat na fi kitaab bi shay borom bi ko wàcc wax ne bàyyiwuma dara lépp mi ngi ci lépp loo xam ne li ko waxoon shifaa'un lima fi sudur qad jaa'atkum min ja maw'iza qad jaa'atkum maw'iza min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur mooy saafara lépp lu ne ci xol yi kon jàngoro yi lépp suñ borom ci boppam moo koy saafara alxuraan moo koy saafara moo xam jàngoro yi nguur yi la politique yi la moo xam jàngoro yi économique la moo xam jàngoro social yi la moo xam jàngoro yi pas-pas yi diine la lu ci nekk alxuraan koy moo koy saafara alxuraan mi nga xam ne borom bi bi ko wàccee wax na ne moo folli téere yi yi fi nekkoon yëpp musaddiqan lima bayna yadayhi min kitab wa muhayminan alayhi di ko borom bi wàccee moo folli mboolem téere yi fi nekkoon moo leen teg loxo moo toggi seen toogaay moo wàcc seen wàccuwaay yow mi ngi ko wàcce ci yow am nga responsabilité sàmm ko cey boo ko sàmm ba borom bi ko wàcce wa yëkkatiwaat ko te wax na ne dina dem ba jëm jamono mu yëkkati moom alxuraan jëmmi alxuraan la yëkkati jël ko ci kayit nga xool kayit yi ko kayit yi sax mu weex tàll duutal xàmmee nga xam ne moo ne ci biir yaxub alxuraan bi te nga xam ne mooy solution bi nga xam ne mooy régler mbir ak mbiri jaam bi ñëw nag ci qiraatul masuulin di qiraatul masuuliya mooy njàngum responsabilité te mooy bu digalee nga jàng te bu diglee bu ne nga xam ne yow la digal nga yëg ko comme ni ko saxaaba yi defe woon ndax saxaaba yi ñoo jàngal taabiina yi alladina tabaauhum bi ihsaan jàngal na leen mbooleem ñetti xeeti njàng yi ba nga xam ne buy wax nga xam ne yow lay wax su waxee taxawal nga xam ne yow lay taxawloo moom alxuraan su waxee doxal nga xam ne yow lay wax nga dox su teggee jikko nga xam ne jikko la si yow lay waxal su aay jikko ngañ jikko nga xam ne su jikko lay ngañ bu diggee nga xam ne yow la su waxee nga xam te daal yow lay waxal jël sa responsabilité bu nee defal nga xam ne yow lay def la bu nee bàyyi nga xam ne yow lay def yow lay bàyyi loo kooku di qiraat al masuliya kon ñeenti niveau qiraat yi xeeti war na koo delluwaat dama wax jëloon naa xeet jàngu mu qiraa bu mujj bi nga xam mooy qiraa al masul masuliya jëlee qiraatu xaasa nga xam mooy qiraatu xawaas waaye qiraatu awaam sax fi ne matatu matatu alquran li ëpp ci ñun daañu ko mokkal bind cëb kaamil dal dem ci jaba daañu wuti xam-xam ulumul quran yi koo ci wax ak mu mel ne que dafay ay ngay wax kon xiraa bu njëkk bi nag am bi def na ci ak gàtt teñ la boo xam ne ko réparé te avancé dem ci xiraatul xawaas dem ci xiraatul masuliya benn mënu cee ñàkk da nga fekk ci xadis te Abdurahman Aslay bokk ci kenn ci tabi'a yi nee na ñi nga xam ñoo doon jàngale alquran ku mel ne Ubay ibnu Kaab ku mel ni Usman ibnu Affan ñee nañu ñoom bañ nekkee jamono Rasulullah nañ daan jàng alxuraan mooy kunna laa natajaawaz al ashra ayat xatta naarifa alqurana wal ilma wal amala suñ masaan jàng fukki aaya dañ ca yem duñ ko weesu ba jàng ca alquran ja jàng ci xam-xam ba jàng jëfe ga kooku moo ñu xiraat yi rek mooy xiraatul awaam ak xiraatu xawaas ak xiraatul masulin war nañ ci dikk dikkaat xeet wi saa bu ci dikkaatee na dem ba téeréem bi nga xam mooy téeréem iqra xam wàccuwaayam ak responsabilité am mu jël ko ba mat sëkk bu ko defee insha allah li nga xam mooy avancement wam di taqaddumam di civilisation bii nga xam te mel ni dajee fàddu nekkatu ci dina dikkaat bokk ci ñuy bind ay xëtam dina teewaat ci mu'tarakal xayaat ci xolub yëf yi di joxewaat la xam ne mooy li kenn amut ku dul moom te mooy diine ak pas-pas ak jikko yi loolu njàng bi ñu jàng léegi qiraa mayit du qiraa xaya xeet yu njàng bi mu yokk alxuraan du qiraa xaya qiraa mayit la qiraatu tabarruk sax du qiraa mayit ndax jàng ngir barkeelu jàng ngir muslu jàng ngir saafarawu kooku du qiraa mayit qiraa sax buy dund la ndax yaa am pas-pas yaa ngi jàppale téere bi am nag ruux yaa ngi sakkoo saafara ci moom yaa ngi sakko fa ci aajo kooku baax na sax waaye gàtt na ba tey génnagul qiraatul awam qiraat mayta bi muy wax mooy gàtt ji ko alquran di jàng wa innal mutaffifina alladina ida taaloo ala si sawfuun di ab commerçant boo xam ne booy jënd yaa ngi nax nit ñi fexe ñu peeseel la ba mu dë ba mu diis booy jaay yaa ngi nax nit ñi fexe di peeseel mu ñi lu matul te jàngoo li mutaffifin alladina ida taaloo ala si sawfuun xiraa am mayita jàng-jàng surtout maawun do te nanguwoo abal kenn ab waato wala peel jàng-jàng suratul kawsar te nanguwoo maye ndox kenn da nga aaye sa ndox mu robinet ba robinet tëjee jàng suratul kaafiruun te bis mi yaa ngi labat cofeeloog nasraan yi di sàkku ay alal ci ñoom di dundal yaa ngi jàng nasrullahi te doo waajul mukk sa ëllëg doo waajul faatu yaa ngi jàng suratul masad te fadlu yaa ngi yaa ngi rambaaj yaa ngi jàng suratul ixlaas te doo def mukk si te fas nag yaa ngi wut ak jabar ak a fas ci ay pétaw ak a xool ak a gisaane ak gisaaneelu jàng suurtu naas lëkkuk seetaan kër mu laa taqlib moom kii mooy xira a mayita yi xira a taxutu dem fenn fii xeet waa ngi ci loolu du jot du jote ji mukk xanaa kon ñu bay xadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam benn yoon <laughs> waaw kon mbokk yi lépp luñ fi wax yàlla suñu borom rekk a nangu suñu koor yi nangu suñu jaamu yi suñu xalqatu zikr bi nga xam mooy géew tudd yàlla it yàlla na ko gërëm wala ko ci géew yi nga xam ne moom lay puukari woo ci malaaykaam yi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina mawlana Muhammad wa alihi wa sahbihi maa ngi dugg kii kilifa dëkk bi yépp di leen ziyaara leen balu aq leen balu aq yal na suñu borom eh, defal dëgg ak toppoo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf jazakallahu xayran sëriñ Mouhamadou Moustapha Diop wax ji am na solo lool kon li am solo rek mooy dégg ak topp kon mbokki jullit yi alxuraan a ngi noonu sunna mi ngi noonu euh, léegi nag li ci mooy ñun jullit yi naka lañ war a mën a def ba mën cee jariñu bu baax a baax a baax kon dal daal duñu guddal euh, waxtaan wi am gum amoon solo tax na am na ñenn ci mbokk yi nga xam ne bokkoon nañ teew di déglu waxtaan wi am na ay seetlu yu am solo yoo xam ne seetlu nañ ko ci biir waxtaan wi euh, mu di sëriñ euh, kiñ bëgg jox mu mu def benn taxliq bu gàtt mooy sëriñ Abdul Ahad Ñang kon bala ñu ko jox kàddu gi rek dañuy fàttali mbokk yi ne suba insha allahu taala sëriñ Mbàkke Abdourahman moo fi war a dikk ngir joxe fi benn tomb tomb bu am solo tomb boobu mooy maanaam jullit bi importance bi nga xam ne waxtu am na ko ci dunduk jullit kon loolu yaakaar naa jullit bu ne war na ko bàyyi xel jullit bu ne war naa xool waxtu yi nga xam ne moom lay dund ci lan la ko dund ndax dund na ko ci loo xam ne day gërëm loo suñu borom subhanahu wa taala wala déet kon suba insha allah sëriñ Mbàkke Abdourahmane mooy ñëw ci waxtaan woowu waxtu am solo gi nga xam ne am na am na ko solo ci dundu jullit kon dañuy jox sëriñ Abdul Ahad Ñang mu am ak seetlu rek ci wax. ashrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sant yàlla borom bi subhanahu wa taala julli ci yonenteem bi alayhi wa ala alihi wa sahbihi salaatu wassalaam ñi ngeen mbégte bu baax ci teew gi ñu teew ci jotaay bi déglu ci lu mu gàtt gàtt li nga xam ne suñu mbokk Serigne Moustapha leeral na ko fi ci lu aju ci téere bii nga xam ne amuñu lu muy moom. ngir tënk nag kàddu yi nga xam ne moom lañu ñu fas yéene indi ci jotaay bi xam naa waxtu yi du ñu may liñ bëggoon a leeral lépp waaye am na ay benn benn yoo xam ne dafay am solo ñu di ko bàyyi xel ci ab waxtaan wu am solo nii bu ñu ko digloo ndax dàkk yi nga xam ne dafay jaar ci. noppi ñu dégg ko xaj na am lu fi jaaraat bañ xaw koo xaw ñoo fàppi tomb yu di ko dellusiwaat ci xel ñu bàyyi ko xel xam ne mënees na ko jàppe kër aussi ak lamin yoo xam ne nii insha allahu taala buñ ci buñ ci bàyyee xel mënees naa nekk mën na nekk ndimbal ci yoonu siraatul mustaqim li mu wax léegi ci njëlbeen ci ne jàng téere bi yàlla bi ku koy jàng na xolam tooy muy jooy loolu day bu ñu demee ci alquranul karim dañ cey fekk mu nekk cosaan law anzalna hadha alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyati illah wa tilka lamthaalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkaruun sadaqa allahu alazim kon dikkatijoo xol boo xam ne nii dafa ubbiku bu alquran wàccee ci moom bu koy jàng faw mu yëngal ko jaxasoog deretu ma yaramam yëngal ko ba ay ronkoñam tu di tuuru du ko du ko tey kon loolu mooy mandragam jullit bu baax mooy man mandragam jullit boo xam ne ma ngay dund alquran alquran di di